baabu istihbaabi rak'atayni ba'da al-wudu' kon al imaam an-Nawawi rahimahullah mu ñëwaat fi ñu yemoon ba léegi ci téere bi euh, suñu jotaay bi ñu génn jeexaloon nañ chapitre deux cent huit doon wax baabul hassi ala salaati masjidi ah bi doon wax ci <coughs> invitation yi ñu ñaax nit ki mu daal di def. ñaari rakk yooyu mooy julli nuyoo ko jàkk ji xadis bi ñu jëwoon gis mu doon xadis mille cent quarante-sept mu ne woon waan jabirin radiyallahu anhu annahu qaala ataytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fi al-masjidi fa qaala salli rak'atayn walillahi alhamdu wal minna ñu war gis xadis non chapitre bi ci muy chapitre deux am ab lëkkaale ak li jëm ci wàllu julli ñaari rakka yoo xam ne waaye bii mu lëkkaloom njàpp waaw mu ne baabu buntu istihbaab bi sopp gu ñu sopp rak'atayn ni ñaari rakka ba'dal wudu ginnaaw bi nga xamante ne nii ci nga jàpp ba noppi ginnaaw bi nga jàppee ba noppi bi nga jàppee ba noppi nga julli ñaari rakk buntu bii da koo samp ngir leeral ne loolu lu ñu sopp la loolu mooy la mooy saabu sa jàpp tojee nga jàpp julli ñaari ràkk loolu lañ ci jublu voilà mu indi fi benn xadiis kepp kot euh, indiwu fi laay ci kanamam mooy xadiis mille cent quarante six mu ne an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala li Bilaal anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala li Bilaal radiyallahu anhu yaa Bilaal haddithni bi arjaa amalin amiltahu fil islaam fa inni sami'tu daffan alayka bayna yadayya fil janna qaal maa amiltu amalan arjaa indi min anni lam atatahhar tuhuuran fi saacatin min laylin aw nahaar min laylin aw nahaarin illaa sallaytu bidaalika at-tuhuuri maa kutiba lii an usalli muttafaqun alayhi addaf bilfa sawtu an-na'l wa harakatuhu ala al-ard wallahu a'lam kon al-imam an-Nawawi mu indi benn hadis bi mu ne an abi Hurayrata mu ngi jëlee ci bàyyi muus mu ndaw bi radiyallahu anhu annahu anna rasulallahi kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na li Bilaal wax na Seydina Bilaal ne ko waaye yaa Bilaal yeneen saa salaam ne ko waa yow Bilaal radiyallahu anhu xaddis nii waa doo nettali doo ma wax doo ma xamal Bilaal bi arja amalin ci bi jëf ji gina yaakaarlu boo xam ne amiltahu fil islam moom nga def ci l'islam ah Bilaal doo ma ko wax man yeneen saa salaam ma xam ko mooy <laughs> lu tax yeneen saa salaam di laaj Bilaal sëy naa Bilaal loolu radiyallahu anhu mu ne ko fa inni ndax mankat kat sami'tu damaa dégg daffa naa léeg al imam an-Nawawi ca suuf rahimahullah mu ne ak dakku bil fa daffa faa la de du daqa mu ne loolu la sawtan naa li mooy teppi teppi tànk mooy nit ki buy dox sol ay carax ni ngay dégg carax yi di ko def wa xarakatuhu ak ak ak ak alal ardi booy dox ci kaw suuf di dox ci suuf sol ay carax buri boobu muy def yeneen saa sam ne ko man Bilaal yow damaa dégg sa sa sa tànk yi sa teppi teppu tànk yi bay na yada ya sama kanam fil janna biir àjjana waa Bilaal looy def ban ban jaamu yàlla moom ngay def bi nga gine yaakaar ci lislaam ba tax ma man ma dugg àjjana dégg sa tànk yi sa tànk yi buy dox sa tànk yi sama kanam xaalis yi naa Bilaal ne ko ah yow man damaa amiltu man de jëfuma amalan benn jëf ci jëfu naafile yi arja bu ma gën a yaakaar lu indi fi man min anni kene man lam atatahhar tuhura kene du ma laab lu benn laab moo xam sangu set laa waroon janaaba wala ma jàpp fii saatin ci benn waxtu nag min laylin aw nahar moo xam bu man di nekk waxtu mu man di nekk ci guddi wala bëccëg illaa lu dul ne bu ma jàppee ba pare wala ma laablu ba pare sollaytu dinaa jullu bi zalika tuhur ci à l'issue waaw ci ginnaaw sama njàpp googee maa kutiba lii an usalliya lii ma yàlla yombalal bind ko ci man yombalal ma ko ma daal di koy julli dinaa ci naafila waaw mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imam al hafiz al bukhari waaye naka noon taalibeem al imaamu Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Nisaburi rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo la ca gisoon nañ ko ad-daqq mu ne bil fa sawtu an-na'l wa harakatu ala al-ard wallahu te yàlla nag a'lam moo gën a xam kon léegi laaj bu njëkk mi mooy est ñaar doon nga ko solo ñu ne déedéet seen sëriñ al Ahmad kese moo leen ci jiitu woon Ibn Muhammad ibnu Hanbal radiyallahu ta'ala anil jami' al imam al Bukhari imam Muslim ku nekk benn bërëb kese nga kondi al imam al Bukhari rahimahullahu ta'ala mu ngi kondi baabu tahajjudi bil layl baabu fadli tuhuri bil layli wan nahar <coughs> bunt bi wax ngëneelu laab moo xam guddi ak bëccëg mu ne haddathana Ishaq ibn Nasr mu ne nettali nañu imam al Bukhari rahimahullah suñu sëriñ di Ishaq ibn Nasr de Isaaq ibn Ibrahim ibn Nasr al-Bukhari mbokkam la <laughs> Abu Ibrahim al-Ma'ruf moom di Sa'di moom mi euh, kii Bukhara la dëkkoon ñii ne Sa'di la hmm? euh, moom génn àddina la deux cent quarante-deux mbokk la woon ci Imaamul Bukhari ça veut dire ko ñoom <clears throat> Euh, ku ku la ku ku ñoo dëkkoon Bukhara ji di Uzbekistan ren euh, jamono mu ne haddathana Abu Usama mu ne ki ñu nettali moom Ishaq mooy Abu Usama di Hammad ibn Usama ibn Zayd al-Qurashi al-Kufi rahmatullahi alayhi gane àddina la 121 ak la 201 rahmatullahi alayhi an Abu Hayyan di Yahya ibn Sa'id di Yahya ibn Sa'id ibn Hayyan Abu Hayyan at-Taymiyu al-Kufiyu rahimahullahu ta'ala génn àddina la 145 rahmatullahi alayhi an Abi Zur'a mu daal di koy jëlee ci Abu Zur'a ibn Amr ibn Jarir ibn Abdillah ibn Jabir al-Bajali al-Kufiyu eh, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a <coughs> moom mi eh, eh, Abu Zur'a Euh, surtout kii la Jarir ibn Abdillah di euh, al-Bajali sa Yusufu moom <coughs> Abu Zur'a ah, moom mu ngi génn àddina quatre-vingt-dix am na nag ñu ne euh, non diggante quatre-vingt-dix ak cent la rahmatullahi alayhi an Abi Hurayrata mu jële ji Seydina Abu Hurayra hafizu jamonoy sayyidina Muawiya radiyallahu ta'ala anhu ëpp lim solo ci xadis ci saxaaba yonent bi saa saa solo ay cinq mille xadis ak lu teg radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala li Bilaal mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa wax sayyidina eh, wa mawlaana Bilaal gis nañ xadisam keroog waxoon nañ la c'est la mooy seul Euh, euh, li nga xam ne hadis boo xam ne euh, moom la c'est moom la solo moom bi Bilal mais waxoon nañ la sauf que moom du ne lu mu soloowul rek mooy bu li mu soloo kese lañ koy dégge non mooy di gisoon nañ ay hadisam <coughs> yu yàgg lu njëkk waaye gisaat nañu boobu moom hadisu boppam la woon te boobu mooy sël boo xam ne ci Riyad bi moom Seydina Bilal ay Seydina Abu Hurayra mu ngi hadis yam yi <coughs> mu ngi toll ci cinq mille trois cent soixante-seize cinquante-trois soixante-quatorze voilà cinquante-trois soixante-quatorze cinq mille trois cent soixante-quatorze hadis la solo moom al imam Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu kon mu ne yonent bay sa sa dafa Seydina Bilal mooy fa julli fajar waaw mooy waxtu julli fajar la laaj lii naa Bilaal en général nag lii mooy yonent bay saar salaam <clears throat> mooy buñ julli woon ba pare la ba toog ba def seeni baaqiyaatu saalihaat ak ñaan yi ñuy def après yonent saa salaam da doon toog ak saxaabaam yi radiyallahu anhum ñi nga xam ne amuñ yitte guñ doxi ah wala amuñ leneen luñ luñ defi après mu leen di laaj kan moo gént loolu bari woon na lu mu ko doon def kan moo gis dara waaye ku gént biit hmm? bu dee am na ku gént mu daal di leen wax lan lay tekki ak yooyu bu gisee ne moo gën ci ñoom wala léeg leen mu laaj leen bu gën kiiwul moom moom mu wax leen moom li mu gént kon ah, mu ne kon ca fajar la wax sëy naa Bilaal ne ko yaa Bilaal waaye yow Bilaal xaddis yi xaddis nii waay xabaare ma bi arja amalin amiltahu fil islam fa inni sami'tu dafana alayka ndax man kat yoneen saa sam dégg naa sa teppi teppi carax yi yi ngay sol bayna yadaya sama kanam fil janna qaala amiltu amalan maa amiltu jëfuma amalan arja indi anni lam atatahhar tuhuran fi sa'ati laylin aw nahaar illa sallaytu bi dhalika at-tuhur ma kutiba li an usalli mu ne qaala abu abdillah al imaam al buxaari mu ne wax na abu abdillah kuy abu abdillah mu al buxaari <laughs> waaw <laughs> waaw moo doon dàkkanta Abu Abdillah Malik ibn Anas Abu Abdillah imaam Shafi'i Abu Abdillah imaam Ahmad Abu Abdillah al-Bukhari léegi imaam Abu Hanifa leer na Abu Hanifa waaye an-Nu'man ibn Thabit la tuddoon <laughs> ah, mooy an-Nu'man mooy Seydina al-imaam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala anil jami' kon mu ngi nii kan daal imaamu Muslim wa Abul Husayn rahmatullah alayhi mu ngi ko di kitaabu fadaa'il as-sahaaba radiyallahu anhum baabu min fadaa'ili Bilaal radiyallahu ta'ala anhu mu ne haddathana <clears throat> mu ne nettali nañu bon buntu yooyu nag wax nañ la surah yee ko def Ubayd ibn Ya'ish wa Muhammad ibn al-Ala al-Hamadani al-imam Muslim moom jële ko ci ñaari sëriñam am na yeneen càllale yum ci am mu ne nettal nañu Ubaydullah ibn Ya'ish non Ubayd ibn Ya'ish di Ubayd ibn Ya'ish al-Muhamili Abu Muhammad al-Kufi al-Attar génn àddina la 228 rahmatullahi alayhi wa Muhammad ibn al-Ala al-Hamadani mu jële ko keneen beneen sëriñ de Muhammad ibn al-Ala mooy ibn Kurayb al-Hamadani Abu Kurayb la wax al-Kufi nekkoon sëriñ waa kutubu sitta gane àddina la 161 génn àddina la 240 rahmatullahi alayhima qaala mu ne ñoom ñaar ne nañ Abu Usama gis nañ ko sànq di Hammad ibn Usama ibn Zayd rahimahullahu ta'ala an Abi Hayyan gis nañ ko sànq ha mu ne taxawal mu ndil la beneen càll la wa haddathana man Muslim rahmatullahi alayhi Abul Husayn wa haddathana mu ne nettali ñu Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr mu ne nettal nañu suñu bëreen sëriñ hadis bi Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamdani Hamdan benn dëkk la bu nekk euh, actuellement bilaadu Khurasan fële ca euh, Iran Hamdan <coughs> Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamdani Abu Abdirrahman al-Kufi al-Hafiz génn àddina la deux cent trente mu ne kaddu gi moom bi may indi fii nag moom mu la ñeel mu ne hadathana nettali nañu abi sama baay muy Abdallah ibn Numayr ibn Abdillah ah, Abu Hisham al-Kufi al-Hamdani al-Kufi gane àddina la cent quinze li nga xamante ne mooy la cent quatre-vingt-dix-neuf ah, moom nag moo ne <coughs> ah, qala Abu Hayyan Abu Hayyan gis nañ ko sànq rahmatullahi alayhi ci càllale imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi at-Taymiyu Yahya ibn haddathana Abu Hayyan at-Tamimi at-Taymi wa hmm? Yahya ibn Sa'id la tudd ibn Hayyan mun Abu Hayyan Yahya ibn Sa'id an Abi Zur'a gis nañ ko an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu gis nañ ko qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam li Bilaal inda salaatil ghadaa mu ne yeneen tubaab yi saa saa dafa Seydina Bilaal jamono ji nga xam ne mooy jullit suba voilà mooy fajar rek dañ koy woowe salaatul ghadaa waa yaa Bilaal mu ne ko yaa Bilaal haddisnii bi arja'i amalin amiltahu indaka fil islaami manfa'a gis nga fii kaddu yi ni mu wutee Riyaad bi imaamul Buxaari kaddu do imaam an-Nawawi kaddu imaamu Muslim imaamul Buxaari yi leen di. fii nag imaam al muslim kaddu yi ni mu ñëwee dana yaa Bilal yeneen saa soxna na ko waa Bilal xaddis nii waa doo ma nettali bi arja amali nettali ma way ci jëf ji gën a yaakaar lu amil bi nga xam ne moom nga jëf indaka fi yow fil islam ci biir l'islam gii man faa boo xam ne dalay jariñ fa inni ndax kat man rasulullah sallallahu boo gisee ma laaj la lii sami'tu laylata voilà lii wane ne kon gént gi la woon ci guddi gi. te ru'yal anbiya xaq mooy géntu yonent yi alayhi salaam ak lu ñu gis fànn ñoo yem waaw mu ne ko man damaa dégg guddi biig biig la wolof di wax doo biig ci guddi déedéet loolu pléonasme la mu ngi mel ni descendre en bas ak monter en haut ñépp xam nañ ne ku descendre ci suuf nga jëm <laughs> ku monter xam nga ne ci kaw nga jëm monter <laughs> monter en haut ak descendre en bas loolu lu français naan pléonasme la mooy yaa ngi yokk wax joo xam ne jaru ko woon bi nga nee descendre rek xam nañ ne waa la jëm. waaw bu ñu nee waa ji il est tombé mooy kay tombé moom mënula yéeg ca suuf la jëm ah, kon mu ne damaa dégg kon biig damaa dégg xashfa na alayka mooy alxas al wal mooy alxaraka xis alxis walxaraka ah mooy damaa dégg sa tepp tepp tànk yi xashfa na alayka bayna yaday sama kanam fil janna ci àjjana qaala Bilaal sayna Bilaal radiyallahu anhu maa amiltu amalan fil islaami arja man di jëfuma ci l'islam jëf joo xam ne moom laa gën yaakaar lu ma jariñ min anni que ne man laa atatahharu tuhuran tamman nga def fii daf cee yokku tamman du ma jàpp njàpp gu mat sëkk mooy woo xam ne minimum li la yàlla raxasloo bam di nga ko def isbaamul wudu waaw matal këru njàpp yi waaye raxas yi tooyul fii nangam nga kii non taam man fii saatin ci waxtu wu man di doon mi lay ci guddi waa waa nahaar wala boobu bëccëg illaa lu dul sallaytu dinaa julli man bilal bi daalika tuhuuri radiyallahu anhu ci jàpp googee laab googee ma jóge maa kataballaahu li an usalli li yàlla dogal ci man daal di ma koy jàppandal ma daal di koy julli léegi nag kon xadis baa ngi nii ginnaaw bi nga xam ne ci lañu ñu gis taxrij bi walillahi alhamdu wal minna fi nga koy fekk ak kaddu yi nga xam ne moom la ko ash-shaykhayn rahmatullah alayhima andi léegi nag mu def ana lëkkaale mag suñu bunt bi ñu ne la baabu istihbaabi rak'atayn ba'da al-wudu bunt bi lay wax sopp bu ñu sopp ñaari rakk ginnaaw jàpp ñu ne la daa leer parce que Seydina Bilaal radiyallahu anhu li ko may yonent bi alayhi salaam dégg ay teppi teppi dàllam biir aljana ci kanamam mooy lan mooy lii bi mu ko defee am na ci riwaay yoo xamante ne parce que en fait hadith yi nii du Seydina Abu Hurayra kese moo ko nettali am na yeneen saxaaba yoo xamante ne nii daal dinañ koy nettali tamit Seydina Burayda ibn al-Husayb radiyallahu anhu comme ni ko al imaam Ibn Khuzaymata na naka noonu al imaam at-Tirmidhi comme ni ko imaam al-Hafiz Hajar rahmatullah ala al jami' bi muy nett bi muy sarah hadith bi mu ne. Seydina Burayda mi na xadis bu mel nii mu ne foofu Seydina Bilaal dane bi ko yoon saa saam laaj bi dane maa asaabanii hadathun qattu illaa tawadda'u indaha dane man toj sama njàpp du toj mukk lu dul ne bu tojee ah dinaa jàpp boobee ba pare mooy li ci tegu julli li ci tegu voilà ci riwaa imam ci xadis Seydina Burayda radiyallahu anhu ba mu ne maa ahdathu illaa tawadda'u wa sallaytu rak'atayn kon maa xudi maa maa maa lim ne maa kutiba lii an usalli ya xam nañ ne ñaari rakka la minimum mooy loolu la wax ñaari rakka la parce que ci riwaaya bii dane man duma toyal mukk lu dul ne dinaa jàpp julli ñaari rakka waaw kon mu ngi noonu wu leer ne kon mooy saa bu njàppam tojoon rek da doon bu ubba da jàpp waaw te bu jàppee bu nekk day julli ci waxtu man di doon nag loolu nag dina am solo après ci biir njàngat yi hadis a Burayda bi xam nga euh, ci riwaay bi nekk leer na parce que li mu wax ne man de ah, lam atatahhar tuhuran fii sa'atin min laylin aw nahar xam nga leer na amul benn waxtu ci guddi bëccëg wala bëccëg guddi boo xam ne saa boo xam ne sama jàpp dina ci toog lu dul ne dinaa jàpp ba pare julli li ñu yàlla dogal ma jàpp ko ma julli ko te loolu mooy ñaari rakk léegi nag lii nii kon hadiisu Seydina Burayda la radiyallahu ta'ala anhu wa arda waaw <coughs> Allahu akbar ah <laughs> ah am na ci riwaaya boobu Seydina Burayda bi na ne yeneen saa sant ne ko mais yaa Bilaal bi ma sabaqtani ilal janna <laughs> waa Bilaal waaye Bilaal lan nga def ba jiitu ma man yeneen saa saram àjjana parce que kat man sa tànku sa teel deppi tànk sama kanam laa ko dégg ci biir aljana gi waaw moo def ba jiitu ma ko <laughs> ah voilà ah, am na tamit ci beneen boo xamante ne nii ah, kii Seydina kii ah, Abu Hurayra radiyallahu non Seydina Jaabir Seydina Jaabir mu ne Yonent bi saa saam dafa nettali benn géntam te loolu mu ngi ci Sahih Imaamul Buxaari ci kitaabu Abdullah Manaaqibu Umar fi nga xamante ne bunt bi nga xam ne ci lay wax ci kitaabul manaqib fi nga xam ne mooy ci jaloore yi muy wax téereb jaloore yi jaloore Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Seydina Jaabir mu ne yeneen saa salaam daf ñoo nekkali benn géntam mu ne ra'aytu nii daxaltul jannata fa sami'tu xashafa mu ne man damaa gis sama bopp yeneen saa salaam mooy gis sama bopp biir aljana lool waaw ma dégg ay tepp tepp sama kanam fa qiila ñu ne ma hada Bilal ñu ne ma Bilal ngoog ci sa kanam yeneen saa salaam ngay dégg kooku ngay dégg tànk yooyu tepp tepp yooyu Bilal la de <laughs> waaw nee après man yeneen saa salaam ma daal di gis benn palais benn génn benn villa bu gaaw biir aljana foofu ma gis ci ci cour bi benn benn as ndaw benn jigéen bu ma gis ci ci cour bi couru aljana bi foofu benn benn palais ma laaj ne hadis <laughs> bi leneen saa salaam ne léegi ku moom pale bi ñu ne ko kenn ci arab yi mu ne ko mu ne mais man arab yi la mooy man jullit la <laughs> ñu <laughs> ñu ne ko waaw non Omar moo ko moom waaw ci la yoneen saa salaam ne woon Seydina léegi bi ma nee yaa ko moom nag ma ma wane jannaaw na xam sëg fiir Seydina Omar na fa yoneen saa salaam yow laay fiire ma wane gannaaw waaw ah mooy voilà mu ne woon bi muy dama mu ne dama nekkoon doon nelaw rek ma gis sama bopp aljana gis benn femme buy buy laal ndox foofu tatawaddaw tekkiwul na day jàpp suñu jàpp yi mooy buy laal ndox ci benn côté benn pale bu rafet foofu ñu ne ma lii de Umar ko moom Allahu akbar mooy bu Seyna Bilaal bi mooy bëre bu Seyna Jaabir bu daa njëkk wax ne damaa dégg ay tepp tepp ñu ne ma ah kooku Bilaal la de mu ngi noon sa kanam kon lii la bëggee gis ne kon saxaaba Eh, radiyallahu taala anhum daal dina ñuy solo xadiis yi du Seydina Abu Hurayra kese moom moo ko solo waaye Seydina Burayda ñoom Seydina Jabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma kon ginnaaw lii yëpp dañuy wan kon leeral nañu riwaay yi ñu gis te ne maa qudira lii an usalliya loolu mooy wala maa kutiba lii li ma yàlla jàppandal mu julli mooy ñaari ràkka waaw moom fu jàppam jote mu fu jote mu jàpp ba pare julli fi waxtu nag fii ay saatin nag comme ni mu leere fee <laughs> waaw fi waxtu wu mu nekkee fii ay waqtin kaan kon léegi kon ginnaaw bi gisee kon lii ndax yore tubaab yi saa soxna sow ba lu tax ñu xam ne ngëneel lool am na moo yeneen saa salaam ci riwaaye eh, Burayda bi da ko kon loolu la de waaw da ne ko loolu laa yow lii la <laughs> waaw lii la lii mooy li nga xam ne moo tax ma dégg sa teg sa kii teppu eh, teppu tànk yi te loolu Seydina Bilaal radiyallahu anhu ba mu koy def laaju ci digal yeneen saa salaam ñëwul na yeneen saa salaam ah man de am na lu ma bëgg a def ci diine ji mooy saa bu ma jàppee bu sama jàpp tojee rek ma jàpp waaw bu ma jàppee nag julli parce que daa am yoo xamante ne nii buñ ko xasee xam ci cosaanu diine jarul tout le temps ñu koy laaj loolu dañ koy jàng ci xadiis bi waaw am na jëf yoo xam ne loolu jarul ñuy laaj parce que kenn manu la ne non li tax mu baax mooy li koy ren saa sala wax non parce que ren saa salam laata mu koy yëg fekk na Seydina Bilaal borom bi defal ko la mu koy defal mu mu mu mu muy dégg tey ren saa sam xamagul woon ana lan moo tax Seydina Bilaal am gëneel ji radiyallahu anhu daf koo laaj bi am na ba pare léegi mu ne ko kon loolu la loolu day wan mooy jaam bi mooy li yeneen saa sala wax iklafu min al a'mali ma tutiqun fa inna allaha la yamallu hatta tamallu yenu leen ci jëf yu baax lu ngeen man ne borom bi du du du toqi maadaama yéen bàyyiwu ngeen di jëf mooy du bàyyi di leen fay ma di leen yoole fekk yéen bàyyiwu ngeen jëf fekk yéen a jëf di ngeen trouver seen borom moom mu nekk ak jëfaakoon sama jaam wax nañ ko taay ci xadiisu kursi bi bu ñëwee ci man yamshi ataytuhu harwala <laughs> buy dikk ak man di dox di ñëw man ma dikk ak moom gaaw taw kon yooyu manoo ci topp nit ñi naan noo yow lii bid'a bid'a la bid'a bid'a nangam ak ay biddaa nangam yooyu yépp du wax bi maadaama mooy lii say naa Bilaal doon def jëlewu ko fet loo xam ne istinbaat lu mu jële ne ah lii de lu baax la mu koy def mu am ci résultat te yonent bay sa saam waxagu ko woon euh, lii la defal lii parce que njàpp moom ñépp xam ne lu baax la ci diine waaw en plus boo jàppee julli ñaari rakk te en plus say naa Bilaal radiyallahu anhu mooy moom heure bu ko neex boo nee na heure bu ma dalee la woon la te loolu manuñ ne bon heure yi mu ko doon dal moo tax beneen masala bi ma doon wax naan fii ay waxtin kaan li nga xam ne moom la ne ci wax woomu man di nekk fu sama jàpp tooye da gisuma lu dul ne dinaa jàpp bu ma jàppee dinaa julli ñaari rakka loolu moo tax al imaamu al xaafizu an-Nawawi rahmatullahi boo fàttale ko ci suñu jotaay bi ñu génn <laughs> doon wax tahiyatul masjid xam nga taxawoon nañ non bii ñu génn mooy bi ko ah yaa vay sa waay yaa ngi vatle ko <laughs> ah wala yow da ngay nelaw fii mu ne vingt ngay vingt-deux heures ngay nelaw <laughs> lii léegi mooy xa boobu noonu bi ñuy tàmbali li jëm ci tahiyatul masjid xam nga Shafi'i yi ñu ngi wax naan la ay jëf ay ay julli yoo xam ne li ko waral zawaatu sabab waxoon nañ la bii ci la mooy nit koo xam ne daa baaxoo saa bu jàppam tojee mu jàpp julli ñaari rakka ñooñ ñu ne kooku moom de toute façon même bu fekkee waxtu yi nga xam ne dañ ciy tere ku ci la kooku sànn tere ko concerné wu ko moo daal imaamu Nawawi rahimahullah bi muy sarah xadiis bii bu Seydina Abu Hurayra bii di wax ci ngëneelu naa Bilaal bii radiyallahu anhu al imaam an-Nawawi mu ne mu ne ah mu ne fiihi fadilatu salaati aqiba al mu ne xadiis bii dañ ciy jànge ngëneelu julli ginnaaw saaboo boo jàppee bu nekk wa annaha sunna tolool sunna la yonent ma ne moo ko kaste kaste sunna waaye dama ne la Seydina Bilaal lam ci am laata yonent bay saasaam de xam ne loolu la doon def am na ko ci ndax gis na ko biir àjjana <laughs> waaw te sax sunna attention sunna euh, asar li yem ci saxaaba yi dañ koy woowe sunna xam nga loolu moo tax ñu naan la lii de voilà ndax am nga ci sunna ñu ne waaw parce que saxaaba diw moo ko doon def nga dégg ñu xamul dara naan lool lool lan lañ mën a waxe lii sunna la wala lii xadiis la nàngam ak nàngam te alors que dañ ne qaala Ibnu Mas'ud Ibnu Mas'ud moo wax ñu naan xadiis la yi dañu fee dako yow yaa xamul dara kan moo la na xadiis <laughs> xadiis mooy rek loo xam dañ ko yëkkati ci yeneen day nekk mawquf tamit comme li ko koy imam Suyuti doon wax hmm?